Seydina Muaad bi mu wàccee mu ne yaa Abdallah kayfa taqra'u al-Qur'aan Allah xoolal xoolal lii ñoo am solo ñun moom politik bi bon tu vois ces temps-ci bon est-ce que tu penses que diw sera candidat foog naa day sóob rek bon t'as vu le gouvernement bon loi bi mu dugal ngir galgal gaa yi xam nga ne loolu yoon lii maa la ko wax xoolal ba ci kanam. ah le président sera réélu avec cinquante cinq pour cent des voix maa la ko wax on verra tu tu viendras me me me me me rappeler cela wala je vais te le rappeler loolu ban njariñ la am yow ba lii ngay wax nga wax lu am solo loo xam ne moo tax ñun boo seetloo économie wax économie wax lañ man mbiru wolof lépp coow kese la bu dee économie wax. tout le monde est présent le monde est apte tout le monde est habilité waaye bu bi économie jëf kenn du jëf ñépp nekk ci bétaala ji ci chômage bi c'est c'est loolu garaaw la wax kese foo dem lii lañ ñii ñu ngi ci politique bi ñii ñu ngi ci làmb ji ñii ñu ngi ci match bi amoon tournoi yi ligue des bi mondial bi coupe d'Afrique bi des nations yi yii mais ah ngénteel diw la diw li mu wax diw sawaay jóge na Italie indi na kii moom rek moom ak frère am yi frère am bee moom xam naa war nañ ko seetaan ndax lii ak lii ban njariñ la am loolu ngay wax ban njariñ la am ban njariñ xoolal loolu nga bëgg jee feesal sa dund loolu ngay présenter sa borom say journée loolu nga koy présenter loolu ngay feesal ah te yow loo raqibun maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqib ak atid di saytu di bind li ngay wax di la kii ngay loolu ngay présenté yàlla allah Seydina Muaaz xoolal moom li ñuy waxtaanee saxaaba yi radiyallahu anhu mu ñëw ne ko yaa Abdallah yow Abdallah ibn Qays mooy Abu Muusaa al al-Qur'aan nan ngay jànge al-Qur'aan dama bëggoon a xam nan ngay jànge al-Qur'aan qaala mu ne ko atafawwaquhu tafawwuqa Seydina Abu Muusa al Ash'ari ne ko man damay saxoo di ko jàng ci guddi gi ak ci bëccëg gi ndànk-ndànk mooy bu ma jàngee tuuti ba benn biir ma arrêté nekk ci leen après ma jàngaat hein waaw comme ni naaga gi def mooy euh, doomu naaga gi bu nàmpee tuuti taxawaat après nàmpaat moom nee na noonu laay def alquran allahu akbar ñi xayaatuhum quraan allah allah ñoom xayaatuhum quraan ñoom seen dund al quraan la damay jàng tout damay jàng ba ab diir ma taxaw après bu ma kiiwee rek départ noonu ñoom mooy xoolal kooku kooku xoolal kooku mooy dundam lépp kalaamu rabbil alamin la ah ñii ñoo jara way nga ne wute naa mbóosóor de loo léegi nag nee na bi mu ko tontoo lool mu ne ko fa kayfa taqra ya Mu'adh naa Abu Musa nag delloo ko laaj bi na ko waaw comme ko wax naa la man moom nii laay jàngee damay jàng man daal alquran ji ci laay ne bu ma ci newee ne ci ne ci ne ci waaw bu doon tey dañ naan bu ma bu doon ñun bu ma yoree samay jukki daal jàng jàng jàng jàng ba kii après teg tuuti daal bu ma ñëwaat bu ma kiiwaatee rek jëlaat continuer waat waaw man daal ci loolu laay ne. mu ne ko waa yow nag yow Mu'aaz yow fa kayfa taqra'u anta ya Mu'aaz waa yow Mu'aaz léegi yow ana naka ngay jànge alquran yi qaala mu ne Seydina Mu'aaz ne ko déglu leen fii allahu akbar anaamu awwala layli wa aquumu wa qad qadaytu juz'i min an-nawm fa aqra'u ma kataba allahu lii fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati allahu akbar allahu akbar wallahi waxtaanu ulama moo am solo ah waxtaanu ulama moo am solo ne leen foofale dee leen fekkew jotaay yoo yële waxtaan yoo yële xoolal Seydina Muaaz ne xaamilu ahlil ilmi ulama al ulama yonent mi alei sat salam nee na Seydina Muaaz yawmal qiyaama dañ koy dekkil mu jiitoo eh, boroom xam-xam yi moo di jiitu mooy mooy seen mooy nekk ca kanam loo xam ne ab sànni boo jëloon ak xeej sànni fa muy dal lu toll noonu fa muy àgg lu toll noonu la leen rawee gars koo dégg ñu naan borom xam-xam la topp ci ginnaaw Seydina Mu'aaz te kaana shaban dégg nga li li li li li li doomu Ubay ibn Ka'b ibn Malik waxoon kaana sha kaana Mu'aaz ibn Jabal shaban samhan min xayri shababil ansaar allah Seydina Muaaz shaab la woon même bi gaañu shaab la woon jeune la woon allah xool Seydina Muaaz mu ne man moom ni may def mooy anaamu awwalal lay waaw man may def mooy damay nelaw guddi gi début bi début guddi gi fa aqumu wa qad qadaytu juz'i min an-nawm ma yeew fekk matal naa te joxe naa li nga xam ne mooy sama parti bi ma am ci wàllu nelaw li sama yaram soxla ndax mooy li Seyna kii waxoon Seyna Abu Salman waxoon naa Abu Darda waaw inna li ahlika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan sa boroom it dafa am ci yow xaq fa aati kulla di xaqin xaqa mu yow wax ko yonent mi aleyhi salaatu salaam ne sadaqa Salman Salman wax na dëgg sa soxna bu dee boroom soxna walla bu dee boroom njaboot nga say njaboot dañoo am ceew àq sa yaram dafa am ceew àq sa boroom dafa am ceew àq joxal ku nekk àqam Seyna yonent bi aleyhi salaatu salaam bokk Seyna Abu Darda waxee mu ne ko nag sadaqa Salmaan Salmaan wax na dëgg waaw loolu mu la wax wax na dëgg waaw moo ñëwee ne tey damay fanaan këram boobu la woon par laajee soxna si lim ne ko moom day fanaanee julli rek mu ne déet mu xam ne loolu problème la loolu du taggaate bari na ñoo xam ne ñu naan yu wala yu sàngam wala ay wala yu yoo xam ne dañ doon fanaanee julli kese bu ñu xëyee di wor kese loolu noonu du mat ah saa yi doo bala ngay wax man la may ma yonent ma lay saar saama gën ñëpp doon doon def loolu te li gën mooy li yonent ma lay saar saam doon def. ki gën tuuti ci boroom xam-xam yi te kenn tuutiwu ci xam na ne circonstance bu ne xew-xew bu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam suñu borom daf ko fa tànnal jëf ji gën wax yu gën ca jamono yu gën ni mu ko defe moo gën nu ko keneen defe te lii la doon def doon loon fanaanee julli jamais da doon nelaw di yeewu ah. inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara alima lan tusibu ba mu jeex ya ayyuha an-nabiyyu ya ayyuha an-nabiyyu ya ya ayyuha al-muzzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila loolu la doon def doon woon fanaanee julli da doon nelaw di yeewu da doon nelaw ba ceer bu mujj bi ci la doon jóg julli bu jullee ñaari fajar rakkay fajar laata buy julli ji fajar ci mbooloo mu tëdd tuuti bañ di gas ki mu jógaat loolu mooy alxanafiyatu samha ku ñu la wax nag ak lu ñu ko màggal màggal si sa waay da doon wor ngi dem ma ne loolu du moo gën li gën mooy li yonente bi alei satu salaam doon def voilà Seydina Muaz mu ne man damay nelaw début guddi gi bu ma jógee fekk nag sama yaram jox naa ko li ma mënoon a ngir ngir noppalu ngir mën a gën a yàlla moo tax mu ne fa aqra'u bu ma yeewoo nag fa aqra'u ma kataballaahu lii ma jàng li nga xam ne moom la yàlla dogal ci man ma jàng ko moom la yombal moom la def jàppandal ma man koo jàng heure boobu allahu akbar ma daal di jàng ci alquran moo xam ci taxaw la ci julli ci biir julli wala ma toog di ko jàng nit ki nag da ngay boole baynal husnayni jàng ci biir julli waaye jàng tamit en dehors de julli bu ko defee ma jóg di naafila fa aqra'u ma jàng maa kataballahu lii li buur yàlla dëppaale bind ma de ma jàng loolu fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati gis nga nag man yaa Abaa Muusa ay Abdallah ibn Qays man mu an fa ahtasibu moo tax damay gis nga ni may amee yaakaar damay am yaakaar di am vraiment ngandum yaakaar ca borom ba këne bu may nelaw gis nga bu may nelaw bu may nelaw gis nga ni may jàppe ne bu ma taxawee julli di guddi di naafile di julli di jàng alquran ci biir julli loolu lay wax ah fa aqra'u ma kataba lii mu ne gis nga bu ma taxawee noonu di julli ni may yaakaare am njortu gu rafet ci borom bi këne lii dama koy def uniquement pour yàlla man li wajhillaahi tabaaraka wa taala képp laa ciy seet gis nga ni ma amee confiance yaakaar ci boobu noonu laa amee yaakaar ci samay nelaw gën a tamit c'est vraiment fait pour yàlla mooy ngir ma gën a mën a am ay force ngir man a gën a nekkat ci chantier yàlla yi mooy nekk jaam dong di ko jaamu di toroxlu ci kanamam allahu akbar te li ko gën a symboliser mooy julli ma nekki moo tax samay nelaw man bu may nelaw ak mooy may julli yàlla laa yemale waaw fa ahtasibu nawmati kamaa ahtasibu qawmati allahu akbar allahu akbar gis nga gis nga gis nga xam-xam ni mu wuteeg ñàkk xam-xam mooy bari na gis nga xam-xam nit bu ko xamee yéene day transformer les aadaat en ibaadaat mooy bari yi nga xam ne ay aadala ay acte culturel culturel culturel ñaari nit dinañ ko def kii nii mu nekk jaamu yàlla ci moom kee moom du nekk jaamu yàlla ci moom parce que la lan l'ixtilaafi niyya ndax yéene yi ñoo bokkul moo tax perception bi nit ki am ci boroomam ak yaqin gi muy am loolu nit ki bu ko amee di ko dund kooku du bokk ki nga xam ne moom yemuñu moo tax ñaari dinañ taxaw ci sàpp seen mbagg yi takkaloo ah waaye seen julli mu ngi mel ni entre asamaan ak suuf kii wa nga ca kaw tax tal fawqal suraya kii mu ngi taxta sara kii xa moom bam xalaat marché muusante marché caaroy gaar marché killeen ah marché ñoo ko la ko baax wala parc foo xel maa nga fay dem Wall Street Center foo ne la dem kii nag moom ba mu ciiwee moom la branché ci boroomam xoolal ma sa boroomam xam nga ñaar ñoo yemuñu moo tax xoolal rek nit ki muus nag mooy ki nga xam ne day fexe transformer léppam xataa nooy yeem sax mu def ko jaamu yàlla te loolu mënu ko dul ci yéeneem allahu akbar lépp nga delloo ko ci sa boroom lépp moo keroog keroog suñu sëriñ mu ngi mu ngi mu ngi def fàttale bu am solo di di di di di ci keroog ci tudd benn mbokk ah nit ki da war a fexe yow sa lépp di julli waaw yooyu julli bi ñuy def al allahu akbar yooyu moo gën a kawe yëpp mais da ngay fexe sa dund ndax du julli du dara du toroxlu ci sa borom fexeel sa dund yëpp nga nekk ci julli waaw sa dund yëpp booy dem marché yaa ngi ci julli booy nelaw yaa ngi ci julli booy kii mooy lépp nga transformé ko loolu saxaaba yu doon Seydina Muaz li mu wax du loolu fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu yi gis nga waxul ne man bon moo tax gis nga kii est-ce que kii am na barrière entre aada ak ibaada amu ko parce que li nga xam ne ñépp a koy def muy sonn nelaw même loolu da koy def uniquement li wajhillahi taala ndax lan ngir mën a gën a mën a delluwaat di toroxlu ci kanamu boroom waaw xam nga ku mel nii ku mel nii <laughs> ku mel nii ku mel nii non ku mel nii Allah ku mel nii ja'alana Allahu min min min min yàlla nañu yàlla def ay Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu Allahu akbar non mooy yow c'est que amatoo diiwaan ku mel noonu nan lañ ko soxlaatul diiwaan ñu naan nañuy recenser li muy def def na lu baax def na lu bon kooku loolu kooku kooku kooku na buy nooyi sax nooyi jaamu yàlla la. buy xool jaamu yàlla la muy naan jaamu yàlla la ah mu yëkkati tànk bi jaamu yàlla la mu sëqat jaamu yàlla la mu déem jaamu yàlla la <laughs> nu mu toogee mu ngi jaamu yàlla buy dem ci jàkk ji mu ngi jaamu yàlla buy dem ci marché bi mu ngi jaamu yàlla xam li yonent bi alei satu salaam jàngale ci circonstance yi ak nan la ko doon defe nga koy defe loolu tey teewlu ne moo nekk sama kanam may def li mu ko defee ak ni mu koy defee rek lay def bu ma gisee mu defe ko nu wuteeg na ma xamoon duma sax fexe xam leneen waaw duma sax fexe di xam leneen lu wuteeg moom li mu doon def bu ma gisee moom daal day mel ni tànkam daal laa topp ci laa sëgg xooluma leneen yëguma lu géej gi riir feneen ak luy riir feneen ak lu xew feneen mbir mi daal mooy anal maada faala rasulullah lan la yonent mi aleyhi salaatu salaam defoon képp jeex na tàkk kooku nga xam kooku newul ci jinaan kooku wallahi kooku day yëg kooku aljanna kooku mu ngi ci aljanna di dox ñoo nag ñoo man a wax ne gis nga muluk yii buur yii bu ñu yëgoon xéewal gu ñu nekk bi mooy nitu àddina yi man naa nekk julli nag nekk nitu àddina nga xam ne moom yëfu nguur ak jiiteeg yooyu rek pouvoir rek ko neex mu ne gis nga ñooñu ak ci bu ñu xamoon ci dalu xel ak rafahiya gi ñu ne ak ne mais vraiment opulence gi ñu ne ci suñu xol yi kon dañuy ñëw di ko xëccoo affaire bopp ak ñun allahu akbar fa ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati allahu akbar samay nelaw ak samay taxaw di julli laa yemale bu nekk ci buur yàlla laa ko jëmale wa anna ila rabbikal muntaha lépp ca moom la jëm tam moom laa koy yéene nga tëdd di xaran lépp nekk yiw waaw nga gëm leen sa bopp bi sa neeku lépp nekk jaamu yàlla yàlla la kooku mooy ki nga xam ne liggéeyam jaamu yàlla la ah waxtaanam jaamu yàlla la léppam jaamu yàlla la acte culture yi nga xam ne c'est naturel jaamu yàlla la mu dem toilette jaamu yàlla la lu mu def jaamu yàlla la أحتسب قوم نومتي كما أحتسب قومتي